muy axkaamu siyaami shahri ramadan muy àtte jëmoon ci woor weeru koor eh, tënkoon na nag eh, waaye noonu la amaana loolu doyoon na noonu li ñu gisoon xool nañ la ne koor gi ab buntu la ab kii la ab téere kitaabu siyaami téere lumb moom kese bokk ci ponk lislaam yi euh, waaye liñ ci wax incha allah doy na noonu euh, tey nag ñu war a continuer ba léegi ci gazawaatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa saraya muy xare yonent bi alayhi ak yi mu doon yónnee boo fàttale ko xaw na ñoom nag benn entre parenthèse bu tax xam naa ñu war a xaw a fàtte xare yi ndax gis nañu fi toxalu euh, xibla gi waxoon tamit ci àtte yi jëm ci loolu ginnaaw gi automatiquement ci lañ duggoon ci wàllu koor gi ndax ci lañu ko yoonale woon ci deuxième année bi ci mois Sha'ban comme ni imaam Ibn Jarir at-Tabari rahmatullah alayhi daal di wax. Euh, moo tax xam naa war nañu voilà mais buñ jëlaatee fiilu xare yi jotoon a gis gisoon nañu xare bu njëkk di Abwa te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnoon yuridu Qurayshan ak waa Bani Damra nga xam ne Quraysh la doon uti ak waa Bani Damra waaye ñoom ñu daldi koy rëcc benn karavaanu Quraysh eh, ginnaaw Abwaa gisoon nañu xare Buwaat ginnaaw Buwaat gisoon nañu ghazwatul Ushayra muy xare bu Ushayra wala al Ushayra ginnaaw boobu gisoon nañu ghazwatu safwan ñu gin koo xam ci ghazwatu badrinil uula di xare badar bu njëkk te mu toppi woon seyyidina kurz ibn jaabirin al fihri al qurashi bokkoon ci koju quraysh ñëwoon fa daldi woon def benn razia ci caawam madina mi ci jur ji daldi dem def opération coup de poing daldi dawaat rëcc yonent bi aleyhi salatu wasalaam génn topp ko ba xur wu ñu naan Safwan nekk ci côté Badar ñoom ñu rëcc xare boobu lañuy woowe ghazwatu badrin al ula di Badar bu njëkk bi dañ koy wax tamit ghazwatu Safwan loolu mooy ci xare yi ñu yi ñu jotoon a gis Abwa Buwaat Ushayra Safwan wala nga ne badrinil ula ci côté saraya yi gisoon nañu buñ toppee ci waxu imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhima gisoon nañu sariya bu abdillah avant euh, loolu gisoon nañu sariya bu ubayda ibn al xaaris ibn al euh, radiyallahu taala anhu wa ardaa ginnaaw gi gisoon nañu sariyatu asadullah wa asadu rasulihi xamzatu bn abdilmutalibi radiallahu taala anhu wa arda ginnaaw loolu gisoon nañu tamit sariya bi nga xam ne mooy sariyatu saad bn abi waqaas di sariyatul xaraar bu seydinaa saad bn abi waqaas radiallahu taala anhu waaye gisoon nañu sariya bu kan bu abdullah ibn jahsh ibn riyad radiyallahu taala anhu wa ardaah ñu gën koo xam ci sariyatu la mu nekkoon pour la première fois jullit ñi daldi dem ba ci frontière u Quraysh ndax Naxla dafa jege Quraysh jege alxaramul makki zaadahu llahu tashrifan wa takriman waaye sariyatu aynin la woon yonent bi aleyhi salatu wasalaam waxu ngeen dem waxu leen woon ñu dem xeex waaye ngir ñu dem fatarassat biha fatarassat biha qurayshin dane woon seydna abdullah ibn jahsh mi jiitoon sariya bi boo demee ba foofu nga ubbi sa sama lettre bi ma la jox nga xool ba mu ko ubbee mu gis ne ko boo agsee bërëb bi ñu naan nax la continuer boo agsee nax la nga bul forcer kenn ci ñi nga àndal ku bëgg ànd ak yow ànd ak yow ku bëggul na dellusi waaye boo demee fatara sadbiha qurayshan nag ñu fa xoolal quraysh jëlal ñu ay information ci seeni mbir te nga indil ñu ci seeni xabaar waaye malheureusement euh, fa lañ rey woon amr ibn al-hadrami wa kaana min kuffaari qurayshin mu reyoon amr ibn al-hadrami euh, ba mu indi woon tole bu mag coow lu rëy Euh, waa Quraysh daldi di saisir occasion en nord bi ngir ne lii lañ doon wax Muhammad aleyhi salaatu wassalaam ak ñi ko gëm di saxaabaam yi radiyallahu taala xamuñu le sacré dara lañ bëggul ci paix bëgguñ dara ñu ngi nii xeex ci jamono joo xam ne ñun ñépp xam nañ ne xeex fi dañ koy tere euh, malgré ne gisoon nañu ne ñoom xamoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu ci taw tamit waxoon na ko Abdallah ibn Jahsh ak sariyam ba radiyallahu anhum ne woon leen digaluma leen maa amartukum bi qatlin fii bi qitaalin fi shahril haram man digaluma leen dumaa leen jox ndigal dumaa leen digal ngeen daldi xare xeex ci weer wi nga xam ne mooy euh, rajab nga bokk mu bokk ci ñeenti euh, weer yu ñu ormaal yi euh, muy rajabu mudar mu ne digaluma leen ko te duma nangu dara ci li ngeen féndi ci prisonnier yéeg loolu ah, ginnaaw gi suñu borom wàcce yasaluunaka ani shahril xaraami qitaalin fii ne ñu ngi lay laaj est-ce que xeex am na war nañoo xeex ci ashahrul xaraam ci weeru wu ñu wormaal wi di rajab mu ne xi mu ne déedéet loolu lu rëy la qitaalun fiihi kabir waaye nag kuffaaru Quraysh nii li ñu def bu ngeen ko màndaxee daal di koy comparer ci yéen lii def du dara par ak li ñu def ndax wal fitnatu kéefër gi ñu nekke weddi yàlla bokkaale yàlla gi ñu nekke ak fitna yi ñu leen doon teg yéen ndax fitna boobu mooy bi gën rëy mooy bokkaale yàlla ba pare teg ci di persécuter ñi ko gëm di persécuter yonent bi alayhi salaatu wa salaam leen ba pare continuer ci loolu mu ne ba pare tere nit ñu dugg ci lislaam mu ne loolu akbaru indallah moo gën a rëy fopp fa yàlla même bu dee ñii li ñu def du noonu waxoon nañ la boo fàttale ko ba xare boobu bi ñuy jeexal xare boobu waxoon nañ la ci fin bi que ne xare boobu noonu euh, bokk na ci li nga xam ne mooy taal nag xare Badar ndax sariya boobu noonu ñu rey Amr ibn al-Hadrami waa Quraysh ginnaaw bi ñu protester fu ne wax fu ne alxuraan ñëw ñu dem joxe rançon ngir <coughs> jëli seeni prisonnier euh, alxakam ibn Kaysaan moom demul radiyallahu anhu daal di fay des daal di tuub euh, Madina ka ca des di Usmaan ibn Abdillah moom mu daldi dellu Makka wa maata biha kaafiran mu daldi fay dee di yéeféer wal iyaadu billah waxoon nañ ne sariya bii nii bokk na ci li nga xam ne mooy taal xare Badar kuffaaru Qurayshin yi euh, bi nga xam ne ci la sariyatu Abdallah ibn Jahsh bul fàtte mu ngi amoon ci muwaar Rajab euh, doon kaas di wax lu ne imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi mu ne eh, bi ñuy wax loolu nag di dugg jullit ñi comme niñ ko gise woon ah mais bu ñu fàtte que ne yi tamit dañ ci amale woon jaare woon ci benn porox ndollu ngir dugg jullit ñi naan haa ah, lii nag moom c'est une déclaration de guerre rey ndax kat amrun amaratil harb al harb wa waaqidun waqadatil harb waaw akbar ñoom kuffaaru quraychin yi eh, eh, juif yi ne woon madinatul munawwara gisoon nañ ne ala saakini afdalu salaatu wassalaam dañ cee profité ñu naan amr ibn al hadrami amrun amr de amaratil harb fa la xeex ba tàmbalee nag takkar naa si mooy moo tàkk xeex bi tàkk na jaare ko ci moom dundal na xeex bi moo dund xeex bi dund na lii kay moom c'est liñ naan c'est lool lii moom la guerre est inévitable là mooy piétiner leur euh, honneur ñu toll ne Quraysh ak daraja jiñ am ci biir dëkk ci arab yi ah ñu ñëw ba ci seen buntu kër ñëw rayal leen fa nit c'est une guerre inévitable wa waaqidun waqadatil harb Waaqid moom de moom moom moom xar xeex ba tàkk na jaare ko ci moom bi ñuy wax loolu imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne lii dañuy def transition entre xare bi ak xare bi ñu dugg di bi ñu war a gis tey insha allah di ghazwatu Badrinil Kubra tey nag lañuy gis insha allah xare bu riche bare njàngale comme ni ñu ko waxe li alquran waxoon fa lawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifa li yatafaqqahu fi diin wa li yundiru qawmahum idaa raja'u ilayhim la'allahum yahdaruun Allahu akbar pour wàlla ne xare yi dafa riche de d'enseignement yoo xam ne wax ba sonn rek la tudd moom waaye du ñu jeex euh, bii nag mooy bi ñu war a gis tey mooy ghazwatu badrin bi ñépp xam rek daanaka lool moom moom la ñépp xam waaw siiw na lool sax moom daanaka ku ne sax lool rek nga xam ñu bari moom boo leen waxee xare yonent bi alayhi salaam rek lañ xam waaw nee ñoom daal badar la ñuy wax waaw fa lañ kii we woon la la lii ama woon ak lii loolu moom ñépp xam nañ ko lool nag dañu war a gis incha allah waaye ah ñu ngi ciy dugg nag mais xaw ma kañ lañ ciy génn loolu borom bee xam incha allah ah lii transition la ndax lu ne lu am lu ne rek daa am lu ko waral xam nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam première année bi mu def Madina ala saakini afdalu salaatu wasalaam gisoon nañu menaces yi ci loolu menace doon leen menace neewoon nañ leen dinañ leen fekk ci daal non chez vous lañ leen di loqarkee massacrer leen en plus ñu passer à l'acte ci Kurz ibn Jaabir bul fàtte ne Kurz ibn Jaabir al-Fihri mais al-Qurashi ci waa Quraysh la bokk ni ñëwoon songu mbir mi ba ghazwatu Badrin bu njëkk ba ci ghazwatu Safwan am moom moo ko waraloon ci waa Quraysh la bokk jóge foofu ñëw ba Medina daal di fay def razzia ne fes daw waaye loolu mooy côté yéeféer côté jullit ni gis nañ sariya bu Abdullah ibn Jahsh rey nañu kenn ci waa Quraysh si jàpp deux prisonniers mooy ne la tension était dans l'air le courant l'électricité se sentait dans l'air moom kay liy taal le cocktail liñ naan le cocktail explosif moom était à son comble moom da moom kay e, wiiri wiiri gi gi moo doon fokk ñu laale dëggintaan e, Quraysh nag bi nga xam ne ci lañu doon protester ginnaaw sariya bu Abdullah ibn Jahsh bi imaam ibn Isxaaq radiyallahu taala anil jami imaam ibn Isxaaq dafa ne e, bi Quraysh di def lool di kaas man dañoo rey fii ay nit ba aaya yooyu wàcc daldi eh, ñëw wax ni ñuy def yonent bi aleyhi salaatu salaam nag nangu prisonniers yi jël prisonniers yi ba pare nag ne leen ñoom waa Quraysh ah nañu indi loo xam ne moom la ñuy nangu see seen seen prisonniers yi buñ ci bëggee jot ñoom war nañoo xam ne ñuy def mooy ne il faut ñu joxe rançon ah ñoom nag dañ doon kaas bi ñu paree nag ba alxuraan wàcc ak yooyu imaam ibn isxaaq ne mu ne fa qaala abu bakrin siddiq fi gazwati abdillahi ibn jahsh lii mooy prémisu gazwatu badrin moo tax ku mel ni eh, kii num tudd eh, imaam imaam imaam ibn kathir moom bi muy ni mu tuddee xare bii nii xare Abdullah ibn Jahsh bi dafa def sariyatu ghaz euh, ni mu ko tuddee ci al bidaaya wan nihaaya titre bi mu ko def waaw bu bu yéeme la la la def moom Seydina euh, di euh, Ibn Kathir ci al bidaaya wan nihaaya xoolal titre bi nga xam ne noonu la tudde sariya bi baabu sariyati abdillah ibn jahsh allati kaanat sababan li ghazwati badrin al-uzma wa dhalika yawma al-furqaani yawma altaqa al-jam'aani wallahu ala kulli shay'in qadir waaw imaam ibn kathir ci al-bidaaya wa nihaaya noonu moo tax sariya biñ gisoon noonu ndax moo def suñu transition ak xare yi ndax diggante bi dañ fee wax loo dañ mooy ku dañ fi am jataay yu bari yoo xam ne man na laa perdre le fil moo tax ñu xaw ci taxaw nii euh, te ñu tudd ko léegi xibla bi ak ramadan euh, moom imaam ibn Kasiir rahmatullah alayhi ci albidaaya wa nihaaya ni tuddee bunt bi dane baabu bunt ngi sariyati abdillah ibn jahshi di sariya di armée bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam benn dokki armée bu mu yónni woon te kaw leen jiite woon di Abdallah ibn Jahsh mais nag bii du arme pour xeex mais da leen comme ni ñu ko gise woon pour ñu uti istitla yee ñu uti information ci noon bi mu ne allati sariya bi nga xam ne kaanat dafa nekkoon sababan moo nekkoon cause sabab bi tax li ghazwati badri moo doon cause bi tax xare badar am al uzma waxuma bu ndaw bi de ndax ma nee badar ngeen foog ne ghazwatu safwan naay wax non ghazwatu badrin bu mag bi bi nga xam ne c'était la première fois jullit ñi ak kuffaaru Quraysh ni nag xeex dëgg am ba ay nit dee mu ne xare boobu sariya bii nii bokk moom mooy li nga xam ne cause bi tax xeex boobu am te lool lii nii wax dinañ ko gis ci biir ghazwa bi Euh, après dinaa dinaa wax euh, euh, dinaa def introduction pour ñu xam fu ñuy jaar ghazwa bi ana naka lañ koy aborder ndax waxoon naa la ne siira yonent bi alayhi salaatu wasalaam du léeboon léppoon amoon na ti amoon na fi ndaanaan déedéet histoire nii rek nettali ayoo lii waxe woon reyante nañ temps de mort tant de kii c'était extraordinaire spectaculaire non non mais dinañ gis njàngale yi fi am ak tamit préparatifs yi ci temps bu ne ak nan la demee woon ak biir xare bi ak ku nekk ñu ci bari ci ponkalu koffaaru Quraysh yi ak na naka lañ mel naka lañ leen faate mu ne gis nga sariya bu Abdullah ibn say euh, Jahsh bi ba léegi ñu ngi ci waxu imaam Ibn Kasir rahmatullah alayhi ci euh, euh, al bidaaya wan nihaaya sariya ibn abdullah ibn jahsh allati kaanat bi nga xam ne moo nekkoon sababan di sabab li ghazwati badrinil uzma ci xare bu mag boobu wa dhalika mu ne te loolu yawmal furqaani mooy bés bi nga xam ne ci la suñu boroom tàqalee dëgg-dëgg nag diggante caaxaan nag ak dëgg dëgg ak caaxaan mel ni nga ne ko wax boobu mooy ban mu ne yawmal taqal jamaani mooy bés bi nga xam ne ci la ñaari kuréel yi nag daje ndax ghazwatu badrin incha allah dinañu ko gis dafa bari ay tur du euh, benn tur rek la am de non dafa bari ay tur tur yooyu incha allah dina am yoo xamante ne nii euh, dinañu ko lim euh, ci kanam incha allah ndax dafa bari ay tur yoo xam ne moom lañu ko xame moom ghazwatu badrin mu ne mooy yawmal taxal jamaan bis bi nga xam ne ci la ñaari te yépp alxuraan moo ko tudde euh, mooy bis bi nga xam ne ci la ñaari euh, kuréel di kuréelu jullit ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jiite leen ak kuréelu kuffaaru Quraysh ni kan moo leen jiite bu ñu yàkkamti dinañ xam kan la dinañu ko wax insha allah mu ne wallaahu te buur yàlla ala kulli shay'in qadir lépp lépp la man moom borom bi subhaanahu wa kon loolu mooy moo tax ma nekk ci transition pour wax la ne sariya bi dafa am solo ngir nga am fiilu ghazwatu badri léegi bi lool xewee waa Quraysh ko doon protester imaam Ibn Ishaq ne fa qaala abu sid abu bakrin siddiq radiyallahu anhu fi ghazwati abdillahi ibn jahsh moom mu ne imaam ibn isxaaq mi ñu nettali woon mbir mu ne seydna abu bakrin radiyallahu anhu dëggu ki daal li kiy wax ay def fent ci ay way ay poème ngir delloo waa Quraysh liñ doon wax ginnaaw bi alxuraan wàccee ba leeral mbir Ah, mu ne jawaaban lil mushrikiina fi ma qaalu min ihlaali shahri alxaram seydna abu bakar radiyallahu anhu dalee dafa fent way yi ngir tontu leen ci ñoom quraysh yaa yée nee nañu dañuy màggal kat ash-shahrul haram di rajab nee nañ dañuy màggal weer wi ñuy yëkkati moom lañ waxoon bi ñuy des njàngat yi kenn gis nga yéeféer yi principe yu noble yi kañ lañ koy xam mooy bu leen bu dee seen intérêt da cee ndax gisoon nañ bañ doon buggal jullit ñi biir Quraysh xooluñ ci woon ban mois lañ ne mukk décimer ay famille exiler ay nit duma ay nit lakk ñenn ñi taal leen teg leen ci taal yuy lakk nga summi seeni yére teg leen ci ay ay ay xal yooyu yépp seetuñoon ban weeru léegi nag yaa yee liy xew léegi nag ñu jël principe boobu mooy la sacralité du du mois de rajab Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu fent aw way di leen tontu ci le fait que ñu naan waaye yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa foule piétiner la sacralité de ce mois c'est-à-dire le mois de rajab Seydina Abu Bakar daal di ciy fent way quant à Imaam Ibn rahmatullah alayhi dane vers euh, yi imaam ibn Isxaaq ne Seydina Abu Bakar a ko wax Abdullah ibn Jahsh moo ko wax euh, lan la wax foofu mu ne ta'udduuna qatlan fil xaraami azimatan wa a'zamu minhu law yara rushda raashidu suduudukum amma yaqulu muhammadun wa kufrun bihi wallahu raa'in wa shaahidu wa ixraajukum min masjidillahi ahlahu li allaa yuraa lillahi fil bayti saajidu fa inna wa in cayyartumuuna biqatlihi wa arjafa bilislaami baaxin wa xaasidu saqaynaa min ibni alxadramiyi rimaaxanaa binaxlata lamma awqada alxarba waaqidu daman wabnu abdillahi usmaanu baynana yunazi'uhu xallun min alqiddi aanidu moom kon abdullah ibn jahsh ibn riyaab daldi wax ay veer ginnaaw bi leen suñu boroom seetale wàcc alxuraan imaam ibn isxaaq loolu mooy waxu gan imaam ibn hishaam imaam ibn isxaaq moom dana seydina abu bakrin siddiq moo ko wax di tontu waa Quraysh ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa daganal weer wi def ci yooyu yépp mu ne ta'udduuna qatlan fil xaraami azimatan mu ne yéen kuffaaru Quraysh ni da di jàppe qatlan ak rey fil xaraami ci weer wu nga xam ne mooy wu ñu warwaal bi di sha di shahru rajab azimatan jàpp ne bàkkaar bu rëy la te yéen wa a'zamu minhu law yara rushd rashidu sududukum amma yaqulu muhammadun alayhi salaatu wassalaam wa kufrun bihi wallahu wa shaahidu nañ yéen lool ngeen di wax di yëkkati mbir yi ba ci kaw mais li gën a rey foofu ci weer woowu noonu li ci gën a garaaw wa a'zamu minhu law yara rash ar rushda rashidu bu doon boroom xel mu leer waa joo xam ne moom mën na ku gindeeku la waaye waaye bu xoolee lu jub xam ne waaye bu comparer yéen li ngeen di wax ak li ngeen def waaye waaye ça ne fait pas photo waaye bu leen bokkuñ dara ku am xel rek neutre bokkul ci benn kuréel sax taxaw ku xelam leer mu jub xool dëgg rek tax koo wax dina xam ne a'zamu minhu li gën a rëy rey ci xaram bi foofu noonu ki kii bi mooy mois boobu li gën a garaaw lool mooy suduudu ko moom seen bañ gi ngeen bañ dox diggante amma yaqulu muhammadan muhammadun li yonent bi alayhi salaatu wasalaam di woote di ci di ko wax muy lislaam yéen kay ferenkulaay yi ngeen ci ferenkulaay ci yoon wi ne kenn du fi jaar lool kay gën garaaw benn nga ko wa kufrun bii ba pare ngeen weddi ko ne ko waxoo dëgg amoom alayhi salaatu wasalaam lool kay gën garaaw te wallaahu buur yàlla de raa in aji gis la wa shaahidun te mu ngi seede buur yàlla seede na te xam na ne yéen li ngeen dafa gën a garaaw rey ci mois shahrul haram comme ni mu ko alxuraan ñuy wax lool rek lañ def mu ne déedéet wa ixraajukum yéen kuffaaru Quraysh ni xam ngeen ne wa koom ba léegi boo boolee ci suduudukum dox gi ngeen dox diggante li yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax weddi ko mu ne boo ci boolee wa ixraajukum min masjidillaahi ahlahu ak génne expulsé gi ngeen expulsé min masjidillaahi ci jàkkaay yàlla ji di xaramul makki di kaaba gi zaada allahu tashrifan wa takriman ahlahu ñi nga xam ne ñoo ko dëkke woon ñooy ay ñoñam minal muhaajiriin yéen tant de personnes combien de personnes ngeen expulsé ñoo xam ne xamuñu woon feneen fu dul seen dëkk ngeen expulsé leen sang bu tal ni Seydina Ali ibn Abi Taalib maada faal lan mooy crimam bañ war koo exiler Seydina Usmaan ibn Maz'un radiyallahu anhu lan mooy crimam bañ exiler ko mu dem Éthiopie jóge fa ñëwaat demaat fële eh, fële eh, Madina Seydina Usmaan ibn Affan wa kaana min ashraafi quraysh lan def bokkoon ci seen kilifa yu mag yi seydna abu bakar seydna hamza janfar ibn abi taalibin tant de waa banu jahsh ñi ngeen expulsé ba seen kër yi mujj fa romb foog ne kenn dëkkatu wa ixraajukum yéen génn ngeen génn min masjidillaahi ci néegu yàlla boobu ahlahu ñu ko dëkk lan moo tax ngeen def ko li allah yura lillahi fil bayti sajidu ngir ñu bañ a gisal kuy sujootal yàlla foofu noonu loolu képp la ndax képp ku ma sa julli ñu duma la ku doon julli la doon nëbbatu ku weddi gisoon nañu abdallah ibn euh, ibn abi ibn ummi abdin bi abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ba muy tay suuratul lañu toj nopp bi dóor ko ba moom sàngoo dere yonent bi alayhi salaatu salaam bu fa doon julli xoj nañ ko ba bakkan bi ba ba nokki gi waaj arrêté abu jëlin nee ko bu fi julleeti yow xeeram seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mi nga xam ne làqat dañ doon làqatukat di julli ci xur yi ñu fekk leen fa di xeex ak ñoom ba mu jël yax bo yaxu lexu gëléem daal di koy fëgg ki nga xam ne moom la ko fëggoon ci ko faaru Quraysh ni mu commencé nañ yéen li allah li ngeen leer ngeen génne def ni yépp li allah yuraa ngir ñu bañ a gisal lillaahi ñeen yàlla fil bayti ci néegam bii saaju du ko fiy sujjóot fiy sujjóotal yàlla ne leen nag yéen kuffaaru qurayshini fa inna wa in ayyartumuna bi qatlihi wa arjafa bil baaxin wa xaasido ne ñun nag wa in ayyartumuna même bu dee ne daal di ngeen ñuy ŋàññ walla utul walla utul ñooy taar ne ñii ñu bon lañu baaxuñu gëmuñu la sacré xamuñu dara ci lu baax ne même bu ngeen ŋàññi ngeen bi xatlihi ci rey gi nga xam ne moom lañu rey ci shahrul haram wa arjafa mu daldi tentamar saisir occasion bi daldi ciy def grand bruit bil islaami baaxin wa xaasidu ko tentamar bu rëy contre l'islam baaxin kan moo koy koo xam ne ku koo xam ne dafa dafa jéggi dayo ci mbon beew waxaasidu ba pare daal iñaan mooy ko faaru Quraysh ak ñan ak juif mu ne malgré loolu yëpp ngeen di ñeen ñëw di ñu ŋàññ xam leen benn affaire saqaynaa min ibn al-Hadrami rimaahana ñun de ñoo ñoo nàndal ci dereetu ibn hadrami boobu suñu suñu jaasi yi suñu xeej yi nàndal nañ leen lii figure de style xam nga yaasi du euh, euh, ak xeej du naan <laughs> mais mooy le fait que jaasi duy dagg walla euh, xeej buy rey ci wàllu guerre ñu ne saqay naa nàndal nañu min ibn al Hadrami ci dereetu ibn al Hadrami rimaa xanaa nandal nañ ci suñu suñu xeej yi ba bañu naan ba màndi mooy rey nañu bi Naxlatata fi ñu ko defee mooy seen seen seen frontière yéen yéen ko yéen Quraysh Naxla kay lamma awqadal harba ba nga xamante ne ki taaloon xeex bi mooy Waaqid ibn Abdillah comme ni ñu ko gise woon radiyallahu taala anhu wa arda al-Yarbu'i di Waaqid ibn Abdillah al-Yarbu'i demen lan lañ nàndal suñu euh, xeej yi ci Ibn al yi daman deret lañ nàndal suñu de suñu ci euh, mooy rey nañu ko wabnu abdillah ko mooy ki ñu ci ñoom te ki naan ibnu abdillah ak usmaana da ibnu abdillah mooy kan wabnu abdillahi mooy usmaan Usmaan ibn Abdillah la tuddoon moom bay na naa mu ngi suñu biir wabnu Abdillah di ibn Abdillah mooy kan mu ne Usmaan mooy Usmaan bi ñu jàppoon prisonnier yunazi'uhu ghullun min al ghullun min al qiddi aanidu ñu ngi ko yeew nag di jaabaa jongeeg moom yeew ko ci chaîne yu dëgër lañ ko yeew ngir du nga xam ne du rëcc kële moom nàndal nañu ci suñuy euh, xeej deret yoo xam ne aanidu du du du du dul jeex la kon nga xam ne du dog day day tuuru léegi lu tax tuddul alxakam alxakam dafa mujj tuub alxakam ibn Kaysaan comme ni ñu ko gisal léegi nag gis nga weer yi nii ak ak jëfu yu euh, sariya bi comme niñ la ko waxee dafa indi problème bu rëy rëy rëy imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi léegi nag ginnaaw bi ñu defee suñu transition bi ñu dugg nag ci li nga xam ne mooy euh, ghazwatu Badr euh, <coughs> balaa loolu dañuy xam ne Badr xare bii nii dafa bari ay tur comme niñ ko waxe woon sànq ah dañ koy woowe comme ni imaam ibn imaam ibn Kathir wax léegi te ñu gis ko bi muy def titre sariya bu Abdullah ibn Jahsh bi dañ koy woowe ghazwatu Badrinil uzma muy xare Badar bu mag a mag bi contrairement ak as-sughra wala al ula dañ koy wax tamit al uxra bu mujj bi comme niñ gise woon ndax badar bu njëkk bi mooy ghazwatu safwan waaye tamit dañ koy woowee yawmal furqaani loolu alxuraan moo ko tuddee yawmal taqal jamaan badar dañ koy tuddee mal furqaan bés bi nga xam ne ci la xare bi nga xam ne ci la suñu boroom tàqalee diggante dëgg ak caaxaan keroog la e, dëgg taxaw nële caaxaan wadd fële voilà bés boobu dañ ko koy woowe muy yawmal taqal jamaani yawmal furqaani yawmal takkal jamaani bés bi nga xam ne ci la ñaari tamit dañ koy woowe lool mal taqal jamaani loolu lépp turu alxuraan moo ko woowe mooy bés bi nga xam ne ci la ñaari kuréel yi daldi dajee muy kuréelu xizbullah ak xizbu shaytaan kuréelu yàlla ala rasihim rasuluhu wa nabiyuhu al mustafa alayhi salaatu wassalaam ki leen jiite ñoom parti bi yàlla di yonent bi alayhi salaatu wassalaam beneen parti bi ala rasihim al mal'unul majhul al jaahilul majhul abu jahlin ibn hisham nga xam ne ki leen jiitoon beneen parti bi mooy abu jahlin ki ñu koo xam ne nit ñi dañ koo réere ndaxu mbonam sax jarul a xam kooku jaahil la papare réer moom abu jahlin ibn hisham di doomi hisham ibn al-mughira mooy yow mal taqal jamaani ci turu balar yi la bokk ah, kon loolu lépp eh, turam la al-uzma waaye tamit dañ koy woowe badru qitaalin mooy badar bi nga xam ne nag badru qitaal mooy fi xeex ba am xeex am badar bi nga xam ne nag xeex moo fa am voilà ndax badar bu njëkk ba comme niñ ko waxoon sànq amul woon xeex muy badru qitaalin euh, yooyu yépp ay turam la léegi badar lu muy tekki moo badar xon nañ la bala ngaa wax ci dara rek définir boo gisee ñu gina taxaw ci bii xam ngay nee ni al ushayra waxoon nañ ko ba duggoon ci lii imaam al doon wax ndax am na yenn yu doon wax ushayra mu ne non ushayra mooy ghazwatu tabuk li digga dëgër mooy ushayra te bu ci nekk wax nañ la turu benn dëkk la benn kii la wala boo ab bërëb la nii gisoon nañ ghazwatu Safwan biñ doon wax sànq dañ naaxiyat ci côté Badr waadin bi naaxiyati Badr léegi Badr lu muy tekki imaam al-Hafiz ibn Hajar ci al-Fath mu ne hiya qaryatun mashhura nusibat ila Badr ibn Mukhalladin wala Badr ibn Makhlad ibn Nadr ibn Kinana mu ne benn dëkk la Badr xarya benn dëkk la mashhuratun bu siiw jamonoy arab yi dafa siiwoon jamono jooju Badr tur boobu dafa siiwoon muy Badr mu ne euh, dañ koy nusibat ila Badr ibn Maxlad wala Muxallad dañ koy ne nag dañ koy askanele ne fi tur bi jóge mooy ci ku ñuy wax Badr di doomi Maxlad euh, ibn Nadr di doomi Nadr Maxlad boobu di doomi Nadr Nadr di doomi Kinaana lan moo tax ñu koytu woowe mu ne kaana nazalaha ndax dafa wàccoon comme que Badar la tuddoon ñu tudde ko loolu am na dëkk yu mel noonu noonu am na dëkk yu bari surtout boo demee ci yenn dëkku senegal yi noonu la kenn moo doon kii ñu ne kër sëriñ diw wala kër Taïba Dakar ainsi de suite ndax wala kër kër jaag bu dee ne daa am ko tuddoon jaag ku fa njëkkoon a sosu loolu day am yenn dëkk yoo xam ne kiñ koy tudde mooy ka fa newoon voilà mu ne bii nag lool la mooy ne moom moo fa njëkk a wàcc ñu tudde ko ne Badr ñu tudde bërëb boobu Badr jóge kon ci Badr ibn Maxlad wala Muxallad ibn Nadr ibn Kinaana am na ñeneen nag ñu ne du Bahr ibn du Badr ibn Maxlad la tuddoon mu ne wa yuqaalu Badr ibn al-Haaris ñenn ñi dañu wuute ci turu ba Badr boobu ñenn ñi ne nañ Badr la woon ñii ne déedéet Badr ibn al-Haaris la loolu mooy benn wax bi que ne turu ka jëkkoon a wàcc ku tuddoon Badr moo tax ñu tuddee ko bërëb boobu benn endroit la mu ngi mel ni ñu naan Padoie Kayar Pikine Guédiawaye et loolu noonu tur la rek tur la la mooy turu dëkk la leelu looy mooy premier wax bi mu ne wa yuqaalu badrun ismul bi'ri allati biha bi dhalika listidaaratiha aw li safaa'i ma'iha fa kaana badru yura fiha deuxième wax ci turu badar fu mu jóge fu mu jóge mu ne nee nañu këne teen ab teen bu fa newoon teen bu newoon foofu teen bu siiw bi comme niñ koy gisee ci biir xare bi te sax du benn teen rek ah, amoon na yeneen euh, dafa am ñu ne deuxième wax bi dañ ne ab teen la teen bi moo tuddoon badr yooyu day am tur déegu ndaayaan léegi ngeen léegi ci léeb yu yàggee xaw ma nag léegi ndax ñu ngi koy léeb ba léegi gone yi talatuñu yooyu sax mag ñi sax ñoo ko njëkku la tal ay géeju ndaayaan tur la walla teenu ndaayaan déeg déeg pas géej déegu ndaayaan comme loolu noonu comme ñu ne déegu moom ay tur la am ñu ne noonu déeg bi muy ndox mi bokk teen ba moo tudd Badr ismu al bi'ri allati teen ba fa ne moo tudd noonu moo tax ñu tudde foofu yépp mujj ñu tudde ko Badr waaw lan moo tax teen boobu ñu tudde ko Badr mu ne sumiyat bi zalika listidaaratiha ndax dafa mooy du teen boo xam ne mooy teen la boo xam ne dafa nekk genre cercle comme teen yooyu ñun xam nañu mu ne loolu benn la le fait le ñu tuddoon ko Badr mooy listidaaratiha ngir li mu wëroon aw wala boog li safa ima iha ndax wala boog du ngir li mu wëroon waaye ngir leeraayu ndoxam mooy ndox la moo xam ne xam nga du teen yépp a leer comme biiru Budaa melul woon noonu mooy leerul woon ndax teen lañ woo boo xam ne dañ faroon sànni annatin wal xiyab dañ faroon sànni jigéen ñi bu ñu utiliser seen kii mbërëg yi yiñ ko doon fompeeg yooyu dañ ko faroon sànni ak salteeg yooyu teen yooyu melul noonu te tamit da gis teenu sayaan yi ak teen yi bu yàggee euh, dangay gis surtout teenu sayaan yi day am lu vert kii vert yu vert yoo xam ne genre arbis <laughs> arbis voilà euh, yi ngay dox mu am genre kii yu vert ci kaw gis sax am yenn ceeni ay kii yu ci yu sax léegi ay fleur ak yooyu ainsi de suite waaye teen bii nag moom mel woon noonu dafa leeroon nañ am ñu ne dañ koo tudde Badr ndax lan li safa ima iha ndax ndoxam dafa leeroon nañ fa kaana badru yura dafa leeroon na leer ba bu guddee euh, weer wi bu génn bu mooy weer wu mat treize quatorze quinze jours ñetti jours yooyu nga xam ne weer wi day rëy leeral surtout bu dee dafa lëndëm këriis nga gis ni mu leere soxlawul sax ngay tàllaam mu ne weer woowu noonu boo masoon a sëgg ci teen bi da nga doon seen weer wi moo tax ñu tudde ko al badr euh, kii bërëb boobu teen bi ñu tudde ko Badr loolu kon benn wax imaam alxaafis ne wa xaka alwaaqidiyu inkaara daalika kulla wala inkaara daalika kulli an geyri waaxidin min suyuxi bani gifaar am na nag beneen waxu ñetteel boo seetloo wax yi bu njëkk bi danga nit ku fa ka fa njëkka dal moo tuddoon Badr ibn Maxlad ñeneen ñi ne déedéet turu teen bi la léegi teen bi lu tax ñu tuddee ko ndax li mu waroon ñi ne déedéet ndax dafa leeroon ndoxam dafa leeroon ba boo xoolee boo yëree xool ci biir da gis weer bi mooy day tàmpe da koy comme seetu la doon noonu am ñeneen nag mu ne nag imaam lool mooy ñaari wax yi imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi mu ne moom nag nettali na jële lenn kurul lu dul benn ci euh, paawu waa Gifaar yi boroom xam-xamu xifaar yi ak ña fa ña nga xam ne ñooy seen kilifa yi bani xifaar xamoon nañ kan moo dëkk xifaar saxaaba buñ gisoon seydna abu dhar al xifaari radiallahu taala an xifaar xafara allahu laha wa aslam saalamaha gisoon nañ yonent bi alayhi salaatu salaam ñaanaloon leen lool moom seydna abu dhar al xifaari ak frère ba radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma imaam al-Waaqidi nag dane da e, dafa e, solo ci kilifaayu xifaar ay lu dul benn ci kilifaayu xifaar yi ñu baley wax yi yépp ne non du nit ku fa dëkkoon du teen bee ko tudd du la lëbb loolu wa innama hiya ma'waanaa wa manaazilunaa wa maa malakahaa ahadun qat yuqaalu lahu Badr wa innama huwa alamun alayha ka ghayriha min al bilad mu ne moom imaam al-Waaqidi mu ne rahmatullah wax yi yépp nag lenn ci kilifa ku lulul benn la mooy ñu bari la la bëgg wax ci kilifaayu rifaar yi nee nañu doonoo lii de li am ba des mooy Badr hiya mawaana ñun waa bani rifaar suñu daluwaay la ñun ñoo ko moom wa manaziluna suñuy kër fa ne wama malakaha ahad kenn basu koo moom kenn kuñ naan ñoo ko njëkk a wàcc ak loolu déedéet ñun ñii waa Banu Gifaar ñun ñoo ko moom kenn ku tudd Badar nag masu koo moom masu faa wàcc wa innamaa am ba des mooy huwa Badr alamun tur la rek turu dëkk la rek alayha bum tudd ko xayriha minal bila comme rek ñi ñeneen dëkk yi amee tur liñ naan Sénégal France wala ñu ne Kajoor Njaarim euh, euh, Tonkisil euh, Kusaanaar mais ay tur la rek Waqinaan loolu tur rek la tur ko tur la comme ni yeneen dëkk yi am tur kese tur rek la te nag lu tur bu ne dañoo xam fan lu jóge li ëpp ci tur yi xamuñu fi mu jóg alam la rek am na nag beneen wax euh, boobu sax presque du beneen wax mais Badar Badr ja foofu noonu dafa nekkoon foo xam ne lii mooy origine bi mais bërëb bi ci boppam foofu noonu foire la woon foire la woon mooy ne bërëb la boo xam ne ara arab yi dañ fa doon daje di commerce comme niñ gise woon Okaz fële ca Makka waaye gisuñoon Ukkaad rek Majinna ak Zil Majaz yooyu yëpp gisoon nañu ko muy ay foire yu arab yi doon daje doon commerce Ukkaad Zil Majaz ainsi suite ak Majinna Badr tamit dafa bokkoon ci bërëb yi nga xam ne arab yi dañ fa doon daje di fa commerce loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu turu Badr fan la jóge léegi nag buñ paree ci loolu nag ñu ñëw ci xare bi nag ci préparatif yi ak lan moo ko waral gis nañ bu ci njëkk mooy sariya bu Abdullah ibn Jahsh bi rey gi ñu rey Amr ibn al-Hadrami ça fait partie des causes qui ont allumé la mèche bokk na ci causes yi tax xeex bi yam waaye imaam ibn Isxaaq di ñu nettali ghazwatu badrin bi imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne summa inna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam sami'a bi abi sufyaan ibn harbin muqbilan min ash-shaami fii ciirin li qurayshin caziima fiihaa amwaalun li qurayshin wa tijaaratun min tijaaraatihim wa fiihaa salaasuuna rajulan min qurayshin wa arbacuun minhum maxramatu bnu nawfal bnu uhayb bnu abdi manaaf bnu zuhra wa amru bnu al-aas bnu waa'il hisham imaam ibnu isxaaq raxmatullah aleyhi mu ñuy nettali kon gazwatu badrin raxmatullaahi aleyhi mu ne ginnaaw bi nga xam ne ci la tudd sariya bu abdillah ibn jahsh ibn ri'ab radiyallahu taala anhu wa arda mu ne summa ginnaaw bi sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi abi sufyaan saxr ibn harb muqbilan min ash-shaam fi 'ayr li quraysh 'azima Allahu akbar mu ne ginnaaw bi sariya abdullah ibn jahsh bi pare bul fàtte dat yi jàppal sariya boobu mu ngi amoon mu waa rajab ginnaaw gi ñu toxal ci xibla gi ci mois Sha'ban ñu daldi lan mooy weer wi topp ci rajab ñu daldi euh, worof yi mois weer boobu lañ naan baraxlu muy weer wi ñëw avant ramadan ñu farataal ci weeru koor imaam Muusa ibn Uqba raxmatullah mu ne comme ni nga xam ne noonu la ko soloowe moom imaam Muusa ibn Uqba comme ni ko imaam al-Bayhaqi soloowe ci ad-Dalaa'il na ko noonu imaam az-Zahabi raxmatullah alayhima soloo na ko ci taarixul islaam ci côté bi mu def ci al-Maghaazi ci xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam imaam Muusa ibn Uqba moom it nettali na xadiisu badrin bi moom mu ne xare bi mu ngi amoon kaana daalika ba'da maqtali ibn al bi shahrayn mu ne xare Badar mu ngi amoon ginnaaw bi ñu reyee ibn al-Hadrami di Amr ibn al-Hadrami bi ñaari weer ginnaaw bi ñu ko reyee ci la am loolu mooy la ban weer lañ ko reyoon moo doon Rajab weer wi ci tegu moo di Sha'ban di baraxlu weer wi ci tegu di Ramadan kon xare bi mu ngi am ci yi weeru Ramadan la amoon waxoon nañ la bi ñuy wax ci koor yi que dinañu ñëw ci xew-xew yu mag yi nga xam ne ñoo am ci lislaam xewoon weeru koor ba ñu xam ne weeru koor du weeru yonjox ak weeru yambare ndax dama woor manque ñu naan day kase la productivité kazzabun man qaala hada kàcckat la képp ko wax lool am na jullit ñi léegi ñu war a xam ne weeru koor du weeru nelaw ak damay dàqi koor ak damay def lii ngir ray le temps déedéet ghazwatu badrin kaana fi ci weeru koor la amee woon kon imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi ne ginnaaw bi nga xamante ni bi mu tuddee xare bi nga xam ne mooy sariya bu abdullah ibn jahsh mu ne summa ginnaaw inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam ginnaaw loolu mois après sami'a bi abi sufyan saxr ibn harb sax abi bi abi sufyan saxr ibn harb muqbilan min ash-sham mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam ginnaaw bi mu nee madinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam ci la dégge e, abu sufiyaan ibn harbin di saxr ibn harb la tuddoon di abu sufiyaan ibn saxr e, abu sufiyaan ibn harb boobu abu sufiyaan ibn harb saxr la tuddoon mu day mu dégg ko muqbilan min ash-Sham muy jóge Sham yor benn caravane boo xam ne fii ayrin li Quraysh azima ci benn caravane bu màgg bu rëy rëy rëy boo xamante ne ni waa Quraysh ñoo ko moom fiiha lan moo woon ci caravane bi mu ne fii ci caravane boobu te Abu Sufyan ibn Harbin temps yi tuubagul woon wa kaana zu'amaa Qurayshin wa kuffaariha bokkoon ci kilifa Quraysh ak yéeféer yi moom jot nañ ko gis lu bari ci phase médinoise beeg mecquoise beeg yooyu yëpp mec mecquoise beeg yooyu moom Abu Sufyaan temps yi tuubagul woon moo jiite woon convoi bi mais convoi bi est-ce xam nga moo doon ban convoi convoi bi gis nga imaam Ibn Sa'd dane la muqbilan mina Sham convoi bi Sham la jóge waaye <laughs> gis nga convoi bii nii yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bu bu bu Seyna Abu Sufyaan bii nii jóge fële te waa Quraysh moom ko jóge Sham di ñëw moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon kari ci ghazwatul Ushayra mu gis nga xaswatu Ushayra biñ gisoon ah, xam nga dañu gisoon ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa dem ba bërëb buñ naan al Ushayra wa lan moo ko génne woon yuridu Qurayshan benn convoi Quraysh la doon bii la woon bu Abu Sufyaan bii la déggoon ne mu ngi jóge Makka di dem yor alal yu bari mu bëgg koo kari dem fekk mu romb ci al Ushayra bul fàtte ghazwatu Ushayra kañ la amoon kañ mu ngi amoon ci jumaadal uula muy jumaadal uula fa la amee woon euh, <clears throat> mooy boo paasee weeru gàmm wi mooy rabiul awal rabiul saani weer wi ci tegu jumaadal uula weer wi ñaari weer après weeru gàmm ci la yonent bi alayhi salaatu demoon doon kari benn njëggu Quraysh boo xam ne Quraysh la jóge di dem Sham ñëw ba bërëb buñ naan Ushayra wala al-Ushayr mu rëcc njëgg moomu nag rëccoon moo doon dellu si waat nii di ki ko jiite di Abu Sufyan ibn Harb radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waaye temps yi tuubagul woon waaye léegi njëgg mi Seydina imaam Ibn Isaaq lan moo woon ci biir mu ne fiiha amwaalun wa tijaaratun mu gis nga eh, eh, caravane irun lu Quraysh gu rëy de xam nga lu fa newoon amwaalun alal joo xamante ne foo ko takk weesu na capital waa Quraysh lépp ci demoon wa tijaara ak seen commerce lépp lañ moo doon seen seen sànnim tàccu bés bu ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam rëq nangoo loolu mooy coup de massue dóor Quraysh tëll ci wàllu économique te wàllu économique ku wax économie wax sociale ndax boo gisee dëkk yu bari di am instabilité ñàkk gee tax moo tax Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu mu ne wallaahi gis nga ñàkk law kaana rajulan la qataltu man ali de radiyallahu ñàkk de bu doon góor la bu taxaw naa ko reen rey ndax mooy fekk koo xamante ne nii ku amoon ngor la ku amoon diine ñàkk tax mu ñàkk diine waaw ndax nit ñu bari bu ñu commencé ñàkk rek nekk yéeféer moo tax ngay gis yenn dëkk yeeg yenn village yeeg yooyu ay jullit lañuy doon bu ñàkk gi bare nga gis missionnaire u yi di fa dem di leen defal ubbi leen ay teen di leen jox ay ñuy vivre ay vivre ay nourriture bu yàggul nga gis ñu nekk ay chrétiens walla iyaazu billah ndax lan ñàkk gee tax moo tax képp kuy jullit war nga conscient ci loolu nekk fi di xëccoo ñun murit ñun tiijaan ñun xaadir ñun ibaadu rahmaan ci biir ville bi te xamoo ni dëkk bi li la wër waxuma dëkk bi mais Dakar gi nga ne am na ñoo xam ne ñu ngi génn ci diine ji boo mooywul ndax ñàkk ndax gars yi surtout village yu reculé yi man mas naa cee dégg benn conférence yi doon ko wax doon def benn témoignage bu daw yaram senegal la woon ay années quatre-vingt-dix-huit côté yooyu fekk mu naan li ñu nekk fii di wax li ñu wax ñun ñépp euh, ne fii lañuy nekk ci biir dakaar ak yii di xëccoo ay kii lim def du sunna walla kii ne kii yu mel noonu di ci sonal suñ bopp te wallaahi gis nga am na tournée bu mag di nettali xaw ma yan village waxoon na tur yi jàppatuma ko dafa yàgg dem na fa fekk ñoo xamante ne ni dañu tubbi ay jullit lañ woon ndax ñàkk ay missionnaire chrétien ay chrétiens yu wër ci village yi di leen dimbali def leen ay chrétien eh, yéen bu ngeen amee benn lu ngeen jihaad yu ngeen def ak kër-kër ci yoonu yàlla dem leen foofu moo gën ngeen ne fii naan ay kii lim def du sunna kii ñun kii walla waru la yëkkati loxo yeeg buy julli waru la def nii yooyu débat futile la par rapport ak lële ci loo xam ne ixtilaaf la yow xamoo dara xamoo waxu boroom xam-xam yi ci mbir nga nekk ci di wax loo xam ne bi geyri ilmin wala kitaabin munir wal iyaazu billah tax Quraysh bés bu yonent bi alayhi tegee loxo ci lii alal jiini mooy Quraysh këpp na mu ne fiiha amwaalun nekk na ci caravane boobu amwaalun alal wa tijaara ak commerce bu bari gu fa ne waaye waa ñan ñoo assuré woon loolu kan moo yoroon ñan ñoo yoroon lool wax nañ la ko jiite woon mooy Abu Sufyaan ibn Harb waaye léegi mais moom alal ju toll noonu moom xanaa booy génn di nga am ñoo ñoo xam ne ñoo koy protégé ba imaam ibn isxaaq ne wa fiha thalaathuuna rajulan aw arba'un mu ne ñi composé woon caravane bi mu ne trente personnes lañu woon en tout aw arba'una wala quarante personnes loolu mooy ñi ko composé woon mu ne minhum maxramatu ibn nawfalin wa amru ibn al mu ne bokk na ci ñooñu ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci convoi boobu wax na la seydna abu sufyan radiyallahu anhu euh, mu ne bokk na ci ñooñ maxramat ibn nawfal bokkoon ci ponkali qurayshi ni ak amru ibn al ñoom ñi ñépp ci waa Quraysh lañ bokkoon ñu nekkoon ponkali léegi loolu mooy ñi composé woon riir bi di convoi bi ak alal yi fi ne muy alal joo xam ne gis nga xam nga lan leen niru mooy euh, tey ci su pour nga dégg wax ji tey mooy gis nga banque yi nga xamante ni alalu dëkk bi xoolal comme régime yi nga xam ne benn système banker moo am muy banque générale bu bu bu bu dëkk bi euh, bu étatique bi nga xam ne caisse des dépôts alalu dëkk bi yépp ne fi des comptes les finances du pays des pas yow nga ñëw bank ba fañ ko denc HSBC nga dem nga tibb lépp yóbbu ne fees lépp jeex gis nga loolu noonu kuubu garaaw boobu mu nar a indi bu rëy boobu moo nar a dal waa Quraysh nii nag ak seen njëgg mi ndax liñ am yépp lañ fa jox ah loolu la imaam ibn Isaaq wax kanta imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi ci li nga xam ne moom la jële ci imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi dane wa kaana fil ayri alfu ba'ir tahmilu amwaala qurayshin bi asriha illa Huwaytib ibn Adi ibn Abdil Uzza fa lihaada taxallafa an Badrin kanta imaam azzu eh, Muusaa ibn li mu jëlee ci imaam az-Zuhri wax nañ la ñi nga xam ne ñoo ko solo wax nañ la boo demee ci Dalaa'il an-Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi rahmatullah i naka noonu taarixu imaam az-Zahabi rahmatullah alayhima di nga ko fa fekk waxu imaam az-Zuhri bi moom dane dañoo gën a jox détail ci ñaata alal jooju mu ne kaana fii l'iiri alfu ba'mi gis nga caravane boobu mu ne mille mille giléem ci newoon allahu moo fa newoon yoo xam ne est-ce yi comme noonu xam nga giléem rek alal la mais bu ci nekk dafa sëf alal tahmilu amwaala qurayshin bi asriha alalu Quraysh kenn amul kenn ku benn ci kilifaay Quraysh xam nga tey bu naan boroon tey naan les même les petits actionnaires sax def nañ seen alal ci mbir mi les grands actionnaires ak les petits ñépp def seen alal ci biir mu ne taxmilu mu ngi yenu amwaala Qurayshin bi asriha alalu waa Quraysh mbooleem seen ñoom ñépp ba mu des illaa Huwaytib ibn Abdil Uzza ba mu des nag alalu Huwaytib ibn Abdul Uzza bokkoon ci kuffaaru Quraysh ni moom nag moom moom alalam neewu ci woon moom moom moom moom moom rekk mooy ci kilifa yi ñi nga xam ne seen alal neewu ci mu ne looloo tax Badar bañ naan nañ leen dem sauver ci seen alal comme niñ koy gis après ndax kat Muhammad alayhi salaatu man koy kari moom demul woon ndax da non man sama alal newu fa ma fay def sama bakkan duma ko sànni ci neen man sama alal newu fa dem leen kon loolu mooy gis nañ li composé woon ayir boobu caravane bi daal di jóge Sham bi euh, ñibbi si Quraysh war a jaar Medina yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëg na ko léegi bi mu ko yëgee nan la def nan la réagir loolu lañuy gis